faslun fil awqaat maanaam li jàngale waxtu julli yi te kuy julli ku ne nag war ngaa fexe ba xam waxtu fan la dooree waxtu fan la yem nga xam ne boo dugalee sa julli gi ci waxtu wa da ci jëlee ngërmën ak yàlla gu rëy rëy soo ko dugalee ca biti waxtu wa te fekk benn ngant amut da nga am nag ku julli waaye da nga nekk tamit ku am bàkkaar kon nag xam waxtu nekk na loo xam ne lu am am solo la fexe tamit ba nekk nit kuy taxawee ci sa waxtu seen mbokk Oustaz Assane Diouf moo nekk ci xarale gi seen mbokk di Niass nekk ci micro bi fas yéene ànd ak yéen ci kanam tuuti kon nag yéen ñi ci marché yeeg place yeeg ubbi leen laxdar yi ci faslun fil awqaat mu ne faslun lii day teqale wax fil awqaati ci waxtu yi waxtu yi nag suñ ko waxee xel daj waxtu julli li tax nag yàlla sàkkal ñu juróomi waxtu ñu koy julli tusubaar ak tàkkusaan santimis gee suba benn bu ci nekk am waxtu wu ñuy tuddee muxtaar nga xam ne ci lañ tànn aji julli gi julli ca bu amul benn ngànta ñaareeli waxtu wi nekk daroori yu ne ku am ngànt boo ki jullee ba tey julli nga ca waxtu mee nag amuloo bàkkaar loolu lépp mën nañ cee jàngee ne nit ki dafa war a nekk ibna waxti yi nekk koo xam ne lépp lu war ci waxtoom rek mu di ko def ni ñu la sàkkalee waxtu yi nga di ko julli ni nga war a fexee ba sàkkal sa bopp waxtu yoo xam ne bu jotee ci ngay jàng alxuraan di waqaf bu heure ba jotee rek nga nekk ja am waxtu yoo xam ne ci ngay sàkkal sa bopp di ca sàbbaal yàlla di ko jéggalu ak yi nga xam ne da koo sàkkal sa bopp di jullit ci yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam ak di ci tudd yàlla ak waxtu yi nga xam ne nag danga cee war a def muraqaba di fugluwanteeg sa borom nga toog tamit seet sa bis bi bala ngaa tëdd li ciy lu ñaaw nga jéggalu ko bala ngaa tëdd ndax wóoru la da nga yeewam déet lu ciy lu rafet tamit ci bis bi nga ñaan yàlla yàlla nangul la ko te nangoo ko ci nim toll bañ koo nangoo ci ni nga toll kuy nekk nag di taxaw ci sa waxtu wu ne la ca war nga def ko bu sa dund jeexee rek nekk di histoire waaye li gën a yées ki nit ki mooy nit kuy sànq waxtu ndax waxtu dafa nekk lu seer kenn waru ko càgg sàgganee yaakaar naa nag waxtu li muy seer yépp rawatina waxtu ndakaaru te ku la ci tardeel rek kooku amel na la àq joo xam ne mën a tudd laa fayati waxtu yi nag di waxtu julli yi jibril moo ñëw jàngal ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam benn bu ne fu mu dooree ak fu mu yem loolu nag mi ngi xew bi yonent bi amee juróom fukki at ci dundam dëppoog fukki at ci yonentoom ci bi nga xamee ne weeru rajab dem na ba am ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ñi koy tënkee kazzun nga dégg ñu ne kazzu rajab ñi koy yàq naan kasfu rajab déedéet kazzu la muy ñaar fukk ak juróom-ñaar dëppoog bisu altine ci la jibril ñëw yóbbu yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam yéegal ko ci daaba gi ñu tuddee buraaq mu tukki mel ni tukki moo xam ne ñaari tukki la ndax tukkim suuf la ak tukkeem kaw tukkeem suuf ma mooy israawu tukkeem kaw ma mooy mi'raj mu dem a dem ba giseeg boromam boromam yëkkati juróom fukki julli jox ko ko ne ko yaa ko moom yàgg saw xeet bi yóbbu leen ko muy seen sërite yonentu bi di ñibbisi ba ki juróom benneeli asamaan mu fekk fa xaritam soppeem yonentu yàlla Muusa Muusa laaj ko lu sa borom farataal ci yow yàgg saw xeet mu ne ko juróom fukki julli Muusa ne ko bari na demal ci sa borom mu wàññil la ko sama xeet wi banu Israil ñoo ëppoon doole sa xeet wi te mënuñu woon a joxe loola yonentu bi ci mbaaxam ak ci woyafam delluwaat ci borom bi mu wàññil ko ca juróom Moussa ne ko ba tey ñeent fukk juróom a ci des mais bëri na demal mu wàññiwaat ca mu demaat borom bi wàññi ci juróom mu des ñeent fukk Moussa ne ko demal mu wàññiwaat ko yonentu bi di bàggante yàlla wàññi ba mu des juróomi julli Moussa ne ko ba tey bari na de sama xeet wi ñaari julli rek lañ daan julli ci bis bi te dafa tëwoon te ñoo ëpp doole sa xeet wi daanañ julli suba gi ak maanaam ngoon gi te loolu sax dafa tëwoon ñëpp newul na ñoo ko mënoon a maasale yonentu bi nag ne ko yeres naa kuñ joxoon juróom fukki julli ngay wàññilu ba mu des juróom may continuer dem di wàññilu waati ñoom ñaar ñëpp nag ñi bokk dégg kàddug yàlla mu ne maanaam xafaftu am daytu an fari ak maanaam am daytu an faridati wa xafaftu an ibadi wa hiya xamsun waaye wa hiya xamsuna am daytu an faridati wa xafaftu an ibadi wa hiya xamsun wa hiya xamsuna ñu de kii kàddug yàlla mu ne wéyal naa suma atte ndax man yàlla lu ma kas dogal duñ ko remplacé ti maa yu baddalu xawlu la daya waaye daal képp ku taxawal juróomi julli rafetal ko danga xam yoolab juróom fukki julli ndax ku julli benn julli dañ lay fay fukki julli kooku nag boo ko defee juróomi julli da ngay am yoolab ko julli juróom fukki julli moo tax alquran ne man jaa bil xasanati falahu ashru amsaaliha kon nag coono bi lañ wàññi waaye julli moom wàññiwuñ ko woon ca payoor ga nam naroon a toll ba tey rek moom la toll yonentu bi nag ñib na indi ñu juróomi julli yi waaye mu ngi ñib si altine ci guddi bër seet di talaata ba ñu demee talaata nag ci ay jant bi nga xam ne nekkatul ci digg asamaan commencé na jeng jëm ci waay ba takkindeer ya commencé wëlbatiku foofa nag la jibril na cëpp ñëw jàngal ko ni ñuy jàppee yonentu bi jàpp jibril jàpp fekk jibril jàpp na mu xool ko yonentu bi def ni jibril def ba mu paree jibril taxaw ca kanam maanaam daal mu jiite ko laa bëgg a wax maanaam ndeyjoor la koy féete rek mu julli mu jiite ko su ko defee nag léegi tu julli gi yonentu bi njëkk julli naa bi mu bàyyeekoo ca rañaan nga mooy tusubaar tusubaar la njëkk julli mu julli ko muy ñeenti rakkaa ñaari rakkaa ya mi ngi ko julli fatiha yu ànd ak saar ak yelu yeneen ñaari rakkaa yu mujjee mu jàng ko fatiha rek amut saar bañ demee tamit ba nga xamee ne fu mu ne nii jëmm ju nekk tolloog nag takkindeeram ba ñaari yoon bu fekkee 2 mètres nga daal sa takkindeer bi mu gën a nekk 4 mètres gannaaw bi nga génne takkindeeram bëccëg bi jibril tamit na cépp ñëw jiite ko maanaam saan dem ba ñu demee ba jant bi sox jibril ñëwati jiite ko timis di ñetti rakkaa ñaar ya fatiha ku saar ñi biral ko benn bu mujj ba fatiha rek amul biral ba ñu demee ba nga xam ne nag xonq-xonq yi jant bi sowaale woon muy jeexi taliya ñu koy tuddee safax fàddu na gisatoo ca dara jibril ñëw jiite ko gee ñaari rakka yu njëkkee fatiha ku saar ca kaw ñaari rakka yu mujjee fatiha rek mais amul amul saar ba ñu demee nag ba nga xam ne fajar xar na ñu koy tuddee maanaam fajarul sadiq mais nekkul fajarul kazib te toujours fajaru sadiq day niroog néeg bu ñuy xeddi néeg boo xam ne dañuy jëli toiture ba mu jëm maanaam ci soxuwaay ba su ko defee nag leer ak gox bi commencé matale loolu mooy fajarul sadiq su ko defee nag jibril ñëw jiite koo ñaar rakkaay suba jàng ja fatiha ku saar ca kaw léegi nag jibril dem na kon nag juróomi julli yaa ngi noonu benn bu ci nekk jibril la ñëw wax ko yonent bi fi mu commencé loolu nag mi ngi xew ci bisab talaata bi àllarba nag dëppoo bisu tey bii jibril ñëwati waaye ba muy ñëw nag waxtu wu ne jiite na ko ko waaye dafa ko wan fi waxtu wa yem keroog ba mu ñëw di ko jiite maanaam tusubaar parce que mi ngi bàyyi ba jëmm ju nekk tolloog takkindeeram su fekkee 2 mètres nga daal sa takkindeer mat na 2 mètres gannaaw bi nga génnee takkindeeram bi fi la jibril ñëw door koo jiite foofa tusubaar kon tusubaar ju yéex lañ julli fa tusubaar yem lañ ko door a jullee mu wan ko ne ko fii la waxtu mu bàyyi ba nga xam ne jëmm ju nekk tolloog naag takkindeeram ñaari yoon bu fekkee 2 mètres nga sa takkindeer mën na la 4 mètres gannaaw bi nga génnee takkindeer bëccëg bi mu ñëw jiite ko foofa tamit bi maanaa tàkkusaan timis nag moom am na ñu ne ñëwaatut ndax timis waxtoom dafa xat moom boo jullee fa nga sëlmale rek fa la waxtu wayam ñi wax ne ñëwaat na ñoo wax ne timis dem na ba ca safax gu fàddu mooy fa ñuy bëgg a noddee gexe foofu la timis yam ñu ne nag kon ñu ne ñëwaat na foofu la ñëw tiis jiite ko fa maanaam timis gexe gi tamit mu bàyyee ba nga xam ne boo xaajee guddi gi ñetti xaaj première xaaj bi dem na su ko defee foofu la door a ñëw nag jiite ko fa bi maanaa gexe moo xam ne fii la gexe yam loolu léeg loolu nag léeg mu yóbbu ci 11 heures léeg-léeg mu yóbbu la ay minutes léeg-léeg tamit mu yóbbu la ci 11 yoo xam ne day moyen san dépend ci waxtu yi léegi léeg tamit bi maanaam ba mu demee ba fajar jot mu bàyyi ba nga xam ne bër set na ba nga xam ne ku neex bët mën naa xàmmee ne lii xar la mais lii tamit bëy la jibril ñëwaat jiite ko foofa bi maanaam suba léegi nag mu xamal ko ne ko kon wax naa la njëlbeenu waxtu yi fi ñu commencé wax naa la tamit waxtu yi fi ñeem kon jibril moo jàngal yonentu bi waxtu yépp yonentu bi tamit jàngale ko ci ay ahadis yu bari ci maanaam téere sunna yi boo demee fekk ko ca buxaari yu muslim tirmisiyu abu daawuda ak ya ca aju yooyu yëpp boo ci demee danga ci fekk maanaam waxtu yi ni nga xam ne la ko yonent bi détaillé waaye alquran nag moom wax na ci waxtu yi waaye da ko waxeen waxin woo xam ne boo amul seetantal doo ko mën a dégg dafa ne aqimi salaata li dulluki shamsi ila ghasaqi layli wa qur'an al fajri inna qur'an al fajri kaana mashhudan juróomi waxtu yëpp ngi noonu li dulluki shamsi laam bi maanaa baadu la aqimi salaati aqimi salaata baada dulluki shamsi tusubaar ak tàkkusaan dugg ila ghasaqi layli timis ak gexe ngoog wa quraan al fajri fajara ngoog kon moom façon waxi nu mbëmbëstal woowu di ijmal ci la dugalee maanaam juróomi waxtu yëpp léegi nag moom la Laxdari ñëw ni bëgg ñu koo jàngal di ko détaillé ci ni nga xam ne la gën a leeree moo tax mu ne al waxtu waxtu al muxtaaru wu ñu tànn li xuxri ngir tàbbal ca jullit tusubaar min zawali shamsi mi ngi bàyyi ci jeng ak jant bi saa yoo demee ba jëg na jant bi nekkatul ci digg asamaan waaye mi ngi jeng jëm ca soxuwaay ba su boobaa rek xamal ne tusubaar moom tàbbi na maanaam jot na lu yaatu la nag fa la continuer di dem ila axiril xaamati jëm ba ca mujj xaama mujj ak xaama nag mooy saa yoo demee ba nga xam ne jëmm ju nekk tolloo na ak takkindeeram gannaaw bi nga génnee takkindeeram bëccëg bi nga xam ne jant bi moo ko wëlbatikuwaale su boobaa foofa la maanaam tusubaar muxtaaram may yem takkindeera bëccëg bi nag léeg-léeg day tekk am ci weer yoo xam ne day nekk genn wàllu ndëggu léeg-léeg mu nekk ndëggu lu mat sëkk léeg-léeg mu nekk ay ndëggu loolu nag bu ñu demee ci téere yi gën a gudd dana ko gën a leeral rawatina téere bu demee ni misbaahu saalik xam ne weer wu ne ak ndëggu li mu war a mën a doon dana la ko ci wax ba mu gën a leer waaye daal soo ko bëggee dégg daal saa yoo demee ba yëg ne takkindeer yi ñu ngi wëlbatiku xamal ne tusubaar moom tàbbi na foofa lay dooree di dem di dem di dem ba nga xam ne jëmm ju nekk mook takkindeeram ñoo tolloo gannaaw bi nga génnee takkindeeram bëccëg ba foofa la tusubaar yem wal muxtaaru waxtu wuñ tànn nag li la asri ngir tàbbal ca tàkkusaan minal xaamati mi ngi bàyyi ko ci mujj ak xaama googu tusubaar yemoon te mooy jëmm ju ne bu tolloog takkindeeram gannaaw takkindeer ba bëccëg ba foofa la takkusaan commencé di dem ilal isfiraar yi ba ca gel ga mooy ba ngay gis ni jant bi mi ngi xonq jàngalekat yi sax buñ ko doon jàngal ñi sant siise ñu bëgg ñu dégg ko dañu lay wax ne boo demee ba jant bi lakk mburu donte la jant bi moom amul mburu muy lakk sax waaye mi ngi xonq xaw a mel ni fuur mu ne nag boo demee ba gis xonq-xonq jant bi rek xamal ne foofa nag fa la muxtaaram tàkkusaan yem soo ko bëggee dégg daal mooy jëmm ju nekk bu mateeg takkindeeram ñaari yoon su boobaa foofa la tàkkusaan yem muxtaar ma gannaaw bi nga génne takkindeeram bëccëg ba kon nag ñaari waxtu yi seen muxtaara ngoog tusubaar ak takkusaan seen daroori yu nag lan la te daroori yu bu ñu ko waxee mooy ku am ngànta danañ la wax ñan ñooy am ngànta ñoo xam ne buñ jullee ci daroori yu duñu xam bàkkaar mais ku dul ñoom boo jullee foofa da ngay xam bàkkaar dana la ko wax si moo tax mu ne wa daroori yu ma seen daroori yu ñoom ñaar mooy tusubaar ak takkusaan ilal xuroo bi jëm na ba ca soowug jant ba kon boo ko seetee tusubaar daroori yoom dafa gudd ndax tusubaar daroori yoom mi ngi xem mi ngi dooree ci fi sa takkindeer yam ak yow gannaaw bi nga génnee takkindeer ab bëccëg bi dalal bi ko xuus ci biir muxtaaram tàkkusaan continuer di dem ba jant bi sox moom kon daroor lu gudd la tàkkusaan nag moom daroor yoom ndax moom fi bi ñu waxee ne mi ngi lakk mburu di xonq rek foofu la tàkkusaan yem muxtaaram daroor yoom ba commencé fa ba dafay jant bi soxee kon moom bëriwut kon nag muxtaaram euh, maanaam tàkkusaan daroor yóob tusubaar dafa dugg ci biiram xuus ko ba jeexal ko door nag ànd ak moom nag ñi door a dem ci jant bu sox moo tax kon mu ne al waxtu waxtu al muxtaaru wu ñu tànn li ruuxri ngir tàbbal ci tusubaar min zawali shamsi mi ngi bàyyi ko ci jeng ak jant bi nga yëg ne takkandeer yaa ngay jeng di wëlbatiku di dem ila axiril xaamati ba ca mujj ak xaama wal muxtaaru waxtu wuñu tànn lil asri ngir tàbbal ca tàkkusaan minal xaamati mi ngi bàyyi ko ci mujj ak xaama googu tusubaar xemoon ilal isfiraari jëm ba ca gel ak jant ba maanaam nga gis ne mi ngi xonq mel ni luy lakk mburu wa daroori ma seen daroori ñoom ñaar nag ilal xuroo bi jëm na ba ca soga kon nag lii danga ci déggee ne dafa mel ni tusubaar dafa dugg ci tàkkusaan wala mel ni tàkkusaan moo dugg ci tusubaar am na ñu wax ne tusubaar moo fekk ci tàkkusaan am ñu ne tàkkusaan moo fekk si bi maanaa tusubaar moo waral soo xaaroon ba nga xam ne fi nga eh, sa takkandeer tolloo na ak yow nga door di julli foofa tusubaar dañ la jàppee ne yow ku julli tusubaar nga ca waxtoom nga ko defee waaye dangaa a julli naka noonu soo bàyyi woon ba sa takkandeer tolloog yow net gannaaw bi nga génne takkandeer a bëccëg bi ngay door di julli tàkkusaan tamit dañu jàpp ne yow julli nga tàkkusaan ca waxtoom waaye yaa ngi ko defee ca dariñeeru maanaam waxtoom wa lépp nag seen werante mi ngi ci hadis bii nga xam ne jibril hadisu eh, jibril bii mu indil yonantu bi yonantu bi nettali ko ne ci ëllëg sa ba may jibril di ñëwal daal fasala zuhra min al gaddi xiina saara zillu kulli shay'in mislahu mu ne gaal bisab àllarba ba ba may ñëw di ma jiite tusubaar daal mooy dafa mujj ker gu ne tolloo nag la ko keral ñu tolloo gannaaw bi nga génne ker ak ba cëgg léegi nag fa salla jooju euh, ulama wa hadis yi dañ koy firee sharaa su fekkee dañ koy firee ne sharaa bi maanaam julli na tusubaar euh, maanaam xaraf na dugg ci tusubaar ja fi nga xamee ne takki bu ne toll nag li ko takki ndeeral su boobaa nag moom jàppal ne tusubaar moo dugg ci biir tàkkusaan su fekkee nag da ngaa wax ne fa salla salla bi maanaam faraga mooy sottal na dafa jul tusubaar ba pare rek maanaam nga xool takki bu ne tolloog li ko takki ndeeral kon nag tàkkusaan maanaam moo dugg ci biir tusubaar moo waral nag e, borom xam-xam yi laajte ne waaw tusubaar a fekk ci tàkkusaanam wala tàkkusaan maanaam moo fekk si tusubaar léegi nag kon ñenn ñene kenn ku ne fekki nga sa morom kem kem li nga toll mooy ñeenti rakkaa moo waral fi ñu wax ne fële tusubaar xem boo fa julli woon bi maanaa ba tey xam nga tusubaar fi ñu wax ne fële tusubaar xem boo fa julli woon tàkkusaan ba tey julli nga tusubaar tàkkusaan waaye da nga koo julli bi maanaa ca njëlbeenu waxtoom wax su ko defee nag kon waxtu yaa ngoog ni nga xam ne mooy tusubaar ay mu am muxtaaram ak yooyu mu des nag léegi muy dugg ci timis wal muxtaaru waxtu tànn lil bi ngir tàbbal ca timis julleeg timis moom bëriwut mooy rek xaddara maatu salla kem loo xam ne def na julli ko def na julli fii ca moom baax baada shurutiha gannaaw sartaya timis moom waxtoom dafa gàtt muxtaaram moo gën a gàtt ci muxtaar yi waaye daroori yoo moo gën a gudd ci daroori yi moo waral ñu ne timis daal waxtoom moo yem ni fi nga jàppee jàllar bi ku jublu penku liqaam julli ñetti rakka sëlmal fa nga yem rek maanaam foofa la timis yem kem ni nga ko defee moo tax ñenn ñi wax ne Jibril benn yoon la ko ñëwal bisab talaata ba mais bisab altine bisab maanaam àllarba ba ñëwaatut ndax timis moom waxtoom dafa gàtt léegi nag moo waral ku am diine piir te amul ngànta ñaareel dafay jàpp di xaar timis waaye du xaar ba timis jot muy door di jàpp ndax ñaareel boo xaaree ba timis yoon ngay door di jàpp bu sa njàpp yéexee rek soo amul sens bala ngay pare bay julli rek da ngay julli fekk ma tara ma passé na nga muggi julli ki dara réew ba te loolu nag du li gën moo waral xaar ba waxtu jot nga door di jàpp kooku moom farata la mënul ñàkk mais nag waxtu jotagul nga jàpp di xaar waxtu wa kooku moom dañ koo sopp waaye luñ sopp loolu moo ëpp doole farata ji ku am diine piir daal dafa war a xaar dafay dafay dafay jàppaale di xaar waxtu mais bañ maanaam bàyyi ba waxtu wa jot muy door di jàpp moo waral mu ne kon wal muxtaaru waxtu wuñ tànn lil maghrib bi ngir tàbbal ca julleeg timis salla mooy kem loo xam ne def na julli fii ca moom ba'da suróoti gannaaw sarta moom dafa gàtt wal muxtaaru waxtu wuñ tànn nag lil isha yi ngir tàbbal ca julleeg jexe min maghribi shafaqi mi ngi bàyyi ko ci fàddug safax ila thulithil li jëm ba ci ñetteelu yu guddi al awali xaaj bu njëkk ba maanaam jant bi bu sowee ñaareel day bàyyi ay jeexital xonq-xonq yuy des ci soxuwaay bi xonq-xonq yooyu nag lañuy tuddee safax soo demee dema dem ba nga xam ne gisatuloo ca benn yépp dugg na nga xool fi jant bi soowee woon mi ngi leer nàññi desatul benn jeexe jeexatalutu benn xonq-xonq su boobaa nag laggal nga dem julli ji geexe xam ne moom jot na moom nag foofa la commencé di dem di dem ba nga xam ne tey li ko dooree fi nga ko jullee ba fa ba fii fajar di xaree soo ko xaajoon ñetti xaaj première xaaj ba dem na première xaaj ba nag foofu la muxtaaram ma yem léegi-léegi mu jox la onseur yi teg ay minutes léegi-léegi mu jox la 11 heures moyen am na sax ñu wax ne mi ngi yem maanaam minuit moo waral kon kuy julli gexe li ko dooree foofa ba maanaam minuit wala li ko dooree foofa ba 11h nangam mu 11h10 léeg-léeg mu nekk maanaam 11h mooy 10 mbaa mooy quart soo fa foofa julli rek maanaam yaa ngi ci biir moxtaaram gexe ña wax ne nag ñoom minuit la xem su fekkee ca wax jooju nga bokk li ko dooree foofu ba minuit foofu jullee tamit yaa ngi ci biir moxtaar mi ndem demaloo ca mbooloo ma nag dëroor yi euh, moxtaaram gexe ngoog léegi nag mu des ñoom ñaar seen dëroor yi mu ne wa daroori yu huma seen daroori yu ñoom ñaar mooy bi maanaa timis ak gexe ila tuluuxil fajari dem na ba ci xaruk fajar ñoom ñaar continué nañ di dem ba fajar xar bu fajar xaree rek nag seen daroori yu ba jeex na kon da ngay yëg ne timis a gën a gàtt muxtaar mais moo gën a gudd daroori yu ndax moom fi nga ko sëlmalee fi la daroori yu ba commencé di dem ba gexe jot mu xuus ci biir muxtaaram gexe di dem ba muxtaaram gexe jeex mu jaalar bi ku ànd ak moom ca daroori yoob gexe ba di dem ba fajar xar kon gis nga ko moom daroori yoom lu gudd la moo tax mu ne wa daroori yooma seen daroori yu ñoom ñaar ila tulu'il fajari jëm na ba ca xaru fajar léegi nag kon waxtu waa ngoog mu des nag léegi suba wal muxtaaru waxtu wuñ tànn li subhi ngir tàbbal ca suba minal fajari mi ngi bàyyeekoo ci xaru fajar mais fajaru sadiq ilal isfiraari jëm ba ca set ga al ala bu kawe ga mooy dem na daal ba bër set ba nga xam ne ku sa bër neex man ngaa xàmmee xar ak bëy waaye nag bu xawee lëndëm xam nga doo leen mën a xàmmee waaye bu setee rek ba nga xamee dara di satul rek xamal ne foofu nag la muxtaara mayem wa daroor yoo daroor yoom moom suba ila tulu'i shamsi jëm na ba ca fenku jant ba bu jant ba xasee fenk rek daroori yoom ba jeex na moo waral su fekkee da dangaa biddanti yéex a julli ba ba ngay julle jant bi fenk na booy julli yéeneel ne fas naa yéene fay bi maanaa suba gi parce que moom daroori yoom ba jeex na muxtaaroo ma jeex na waaye nag doo wax ne maa ngi julli suba foog nga yéene fay parce que ñaari waxtoon yëpp jeex nañ moo tax mu ne wal qadaawu fay fii jamii ci mboole yi ma tuddal la moo xam baar la tàkkusaan la timis la gexe la suba la maa wara a zalika mooy li nekk ci gannaaw muxtaar ak daróori lépp lu nit julli ci gannaaw muxtaar ak daróori yu su boobaa maanaam loolu la ñuy tuddee fay loolu mooy fay kon nag képp kuy julli tusubaar wala ngay julli tàkkusaan te bi nga koy julleeg fekk na jant bi sona jàppal ne da ngay fay parce que seen waxtu ya jeex na képp kuy julli euh, maanaam euh, timis wala ngay julli gexe te bi nga koy julleeg fekk na fajar xar na héeneel da ngay fay parce que waxtoom jeex na képp kuy julli suba te bi nga koy julleeg fekk na gent bi fenk na yéene la da fay parce que ñaari waxtoon yëpp jeex nañ moo tax mu ne wal xadaawu fay fii jamea ci mboole yooyu maa wara zalika mooy li nekk ci gannaaw muxtaar ak daroor yu fay daal mooy julli guñ tàbbal ci gannaaw muxtaar daroor yi kooku nag mooy fay tey nag boo bëggoon a dégg daal muxtaar danga koy jàppee ci ki jël saagam dem gaaraas maanaam pompier ne dafa bëgg dem Ndar wala mu bëgg a dem Kaolack wala mu bëgg dem Touba kooku boo amee paas am li ko gënal set place lay jël set place boobu mu jël nag ñetti place la am benn nga jël palaasu kanam gi kooku nag mooy moxtaar moom lañ gën a bëgg mooy ku jël place ab kanam ci sept place yaay ki julli moxtaar te julli ko ca commencement ba mooy fi ñ ko noddalee rek fi mu jotee rek nga ko jullee te ku ne nag yaakaar naa foofu moo la gënal ñi ci ëpp rawatina buy naar naar moom kanamu oto rek ñaareel ba su fekkee ne léegi tamit nag danga palaasu kanam bi danga ko tardé yàlla dogal nga dajeeg palaasu digg bi ba tey baax na ba tey yaay ki julli muxtaar mais dangaa julli ci digg waxtu wi ki nga xam ne nag moom mooy ki julli ci muxtaar mais dernier waxtu wala julli fekk na moxtaar moom ki cet la la julli te mooy bu doon tusubaar fi nga xam ne fi la takki ndeer ba tolloo ak moom gannaaw bi ñu génnee ba bëccëg ba fa la ko door di julli kooka nag mooy ki dugg set place mais nag dafa nekk ca gannaaw ga yàlla bu mu ñàkk sans sax dajee faak ñaar ñu xaw a am yaram ñu tànc ko mu nekk ci place digg ba kon kooku tamit xam nga ne nekkoon ca digg ba moo gënoon nekkoon ca bunt ba tamit moo gënoon léegi nag ki nga xam ne tey dafa ñëw fekk maanaam cette place ñu ne ko jeex na parce que place yi ñu jël yëpp jeex na bi ma doon dara ñeen cette place mu jàllar ku nag dem ne ma ngay dugg Njaga Njaay wala kaar ya ne puusal ma toog yi daal ci la dugg xam ne place dëkk bu mu jàll dana fa taxaw jël ay clients wàccee ñenn nga yendu ci àll bi kooku nag mooy daroori kon nag yaakaar naa ne li ñu taamu woon moo doon daal cette place te nga fexe ba jël première place bu la rawee nga jël deuxième bi bu la rawee ba raw la nag nga door a jël maanaam dernière ba nekk ci ruq ba tabarkàlla nag bu la rawee ba raw la nag nga am ngànta door a mën a jël nag maanaam njaganjaay kon nag lii daal mooy muxtaar moo tax yonent bi firi ko ne julli ci njëlbeenu waxtu mu ne maanaam ngër ngërmande la julli ci digg waxtu mu ne yërmande la waaye mën a julli ci dara ñaar waxtu kooku nag moom njéggal la kon nag dangay yëg ne ngërmande moo ëpp doole yërmande yërmande tamit moo ëpp doole njéggal yërmande ngërmande rek laa lay jox li lay xamal ne ngërmande moo ëpp doole yërmande li la koy firil mooy maanaam bu feetu indépendance xewee xam nga ñaareel saa yu feetu indépendance xewee rek président bi moom dana xam ñu muy takkal garaat xam ne dañoo rafetal seen liggéey mu jaalar bi ko kenn ku nekk mu accolade la ci sa leex yëkkati maanaam benn garaat takkal la ko sa morom yi sa sa sa morom yeeg sa doom yi ak maanaam sa am di jàmbo yi di la seetaan ci télévision bi kontaan trop waaye tamit saa yoo xamee ne feetu indépendance jot na dana am ñu mu yërëm gracier leen gi génne leen ca kaso ya ñoom ñaar ñëpp nag ki ñu gërëm ak ki ñu yërëm ñoom ñaar ñëpp dañuy ñibbi seen kër waaye duñ bokk nu ñu ñibbee kon kële dañ koo yërëm génne ko ci kaso gi muy ñibbi fu ñu demee da ngay dégg mbaa sonnoo loolu kay mooy mbaa sonn nga kaso kay ku ci jógee ko sonn nga ànd ak yërëmtaloog jeex ànd ak tilim kële nag moom moom dañ koo yërëm yàlla bi ko mu sol yëre yu rafet ñi akolaat ko takkal ko garaat ngir gërëm gi ñu ko gërëm moo tax yonentu bi ne julli ci njëlbeenu waxtu kon ngërmande la julli ci digg waxtu moom yërmande la julli ci dernier waxtu moom jéggal la kon nag ku ko man deel julli bi maanaa ca njëlbeenu waxtu wa bu la faatee ba faat la nga julli ca digg waxtu wa su la faatee ba faat la nga door a julli ca sa dernière ba waaye nag bañ a dem di julli ci daroor yu su fekkee boo kookee ci borom ngante yi ñu war a wax ne ñoo war a am daroor moo tax muy wax si nii loolu ne wa waman ak xara képp ku yéexee asalaata julli xataa xaraja ba génn waxtu waxtuwaa waxtoom wa kooku de faalihi war na ko san zanbun bàkkaar azimun bu màgg képp ko war a julli xaar ba waxtu wa passé ngay door di julli ah kooku nag moom dëgg la xam na julli waaye na bàkkaar bakkaar bu mag ndax kat yonentu bi laajoon nañ ko nekko ko ayul amali afdalu mu ne asalaatu fii waxtiha ñu ne ko waaw jëf yi ban moo ci gënal yàlla mu ne mooy julli ci njëlbeenu waxtu wa loolu la yonentu bi waxoon julli ci waxtu wa moo gënal yàlla ci mbooleem jëf yu ñuy def moo ko gënal xoor moo ko gënal joxe asaka moo ko gënal xaj màkka moo ko gënal moo ko gënal moo ko gënal lépp su ko defee nag julli ci njëlbeenu waxtu kon am na doole ñu ne ko waaw gannaawam bu ci tegu mu ne ko baaxee say waajur birrul nii ñu ne ko gannaaw baaxee say waajur bu ci tegu mu ne mooy maanaam jihaad ak jihaadu fi sabilillahi kon gis nga julli ci njëlbeenu waxtu fi ko yonantu dugal ran bi mu dugg te mu jiitu leen ñoom ñëpp ci ngay xamee ne julli ci njëlbeenu waxtu am na doole moo ëpp doole jihaad moo ëpp doole baaxee waajur moo ëpp doole mbooleem xeeti jaamu yàlla ñuy defal yàlla moo tax nag kon waman axara képp ku yéexe asalaata julli xatta xaraja ba génn waxtu waxtu wa fa alayhi war na ko zanbun bàkkaar azimun bu màgg ñu ne faw mu ne ah illa an yakuna ndare mu nekk naasiyan di aji fàtte ko su fekkee daf koo fàtte ndax doomu aadama nag dañ koo bind ci fàtte te yonent bi nee na sama xeet wi yàlla yëkkati na xalimbaak dogal ci ñoom ci ñett kuñ forcé ba def loola loo bëgg toona def ba nga def ko amoo ca bàkkaar lépp loo xam ne tamit da nga koo fàtte nga def ko amoo ca bàkkaar loo waroon a def defuloo ko ci fàtte amoo ca bàkkaar ba ca tegu nag mu ne mooy koo xamee ne nii bi maanaam dafa def dara fekk mësooragul fekk ba muy mësooree lépp lu mu def ko bind luñ ko ca bàkkaar moo tax mu ne kon illaa an yakun mu nekk naasiyan di aji fàtte kon fàtte nganta la fàtte julli ba waxtu wa passé loolu moom amoo ca benn bàkkaar xam naa néew na sax ko xam diine ku muy dal ndax ñaareel ñi am diine pire su waxtu jotee te julliwuñ dañuy yëg ne dafa mel ni ay saakooy suuf sax lañ leen sëf ngi dañuy yëg ne dañu diis am na lu ñu waroon a def lu ñu defut ñaareel ba nag aw naa iman mbaa muy aji nelaw képp koo xam ne danga waroon a julli nga fàtte ko nelaw te fekk na bi ngay nelaw waxtu wi dëgg ma la gutoon ndax bu dëgg ma lee nelaw yoo d'accord la su boobaa nag da ngay xam bàkkaar loolu nag danaa koy misaalee ci ñi dem gàmmu xam nga dem ci gàmmu ga fanaan fa ba fajar jot ay 5 heures demi gàmmu gi tas nga yegg si rek au lieu que nga dem jàpp xaar ñi noddu fajar nga dem julli ji mais nga ñëw rek tëdd xam nga kooku moom booy tëdd rek da nga doo doo gaaw a yeewu parce que mën ngaa dem ba midi ngay door di yeewu kon yooyu nelaw yaa ci d'accord te nag boo naree dem fekkee ji gàmmu mu nar laa jural faatu waxtu jërëtul dem. ndax taxawee julli ca waxtu wa moo ëpp doole fanaan ci gàmmu kon nag ku ci fanaanati gàmmu bul tëdd ci sa lal mukk lu dul dangaa jooxe waxtu yàlla yu ba pare door di tëdd su ko defee nag heure bu la yàlla yemale balaa tusubaar fekk moom yeewu nga mu ngoo kon nag waaye nag su fekkee dangaa nelaw ca heure ba nga war a nelaw seytaane man la nga biddanti ba nga yeewoog suba jot na ba jant bi fenk nga julli ca biti waxtu wa kooka xamoo ca bàkkaar kon nag mu ngi noonu looloo waral fuqahaw yi di bañ julli jeexe ba pare toog fa di waxtaan mbaa nga toog fay seetaan télé sharia dafa bëgg booy julli jeexe rek li nga man ci naafi la nga def ko teg ci safaa witar dem gaaw tëddi lu tax ñu ne gaaw a tëdd ndax gaaw a tëdd mën na laa yóbbu ci gaaw a yeewu waaye yéex a tëdd di ataaya nekk fa ba une heure jëm deux ngay door di tëdd mën na laa yóbbu ci yéex a yeewu yéex a yeewu mën na laa yóbbu ci yéex a julli suba te loolu tamit bàkkaar bu rëy rëy la su laaye nag li ñuy bañ lépp ci guddee tëdd nekk fa maanaam julli gee di waxtaan mbaa seetaan télé lépp lañ ca bañ lépp waxee la ba mooy rek biddanti ba bañ a julli suba ca waxtoom ba waaye bu loolu lépp dàqoo su fekkee yow bokk nga ci ñoo xam ne loo guddee guddee tëdd buy waxtu way jot fekk na yeewu nga su boobaa loo guddee guddee tëdd dara nekkul ca loolu nag ji ko man bariwut yombut kon nag teel tëdd daal moo gën a baax moo gën a tamit lémtu ndax balaa waxtu waa jot fekk moom yeewu nga nga mën a fexe ba julli waxtu wa ca waxtu wa ndax julli kat ci waxtu dafa am doole mais sàgganee waxtu bàyyi ba mu paase amuloo benn nganta wala ngantay caaxaan yoo xam ne yaa ko keree nga door di ko julli borom xam yi nee nañ kooku ku ko def moo gën a rëy bàkkaar nit ku ànd ak waajuram wu jigéen fanweeri yoon yaakaar naa loolu nag fa la bàkkaar mën a yem julli ci biti waxtu temps benn nganta bàkkaar ba day na ni nit ku ànd ak waajuram fanweeri yoon su ko defee nag kon waxtu yaa ngóog ngant yi kon mi ngi noonu ñaar la ci tudd waaye des na yeneen yu bari boo demee ci yeneen téere yi dañ la ko limal yeneen ngante yi bokk na ci ab yéeféer la woon mu yéex a tuub toog a toog ba nga xam ne tusubaar julli nañ ko toog lu yàgg mu door a tuub ba mu demee bay sangu bay ñëw di julli fekk waxtu wa moom passé na moom waxtu yu mu tuubee rek faw mu julli ko moo xam ba muy dem bay laab sax ba pare fekk na waxtu wa passé waxtu wa moom fokk mu julli ko kooka nag julli googa mu julli ca biti waxtu wa te fekk na maanaam ngant gi mu yéex a tub moo ko waral ak sanguma kooku moom xamu ca benn bàkkaar ñaareel ba mooy jigéen gu yore woon reegal wala mu yore woon dereti gësin yàlla dogal deret ja yéex a dog toog na daal ba nga xam ne julli nañ ci subaar ba ci kala deret ja door a dog yàlla dogal mu dem sangu ji ba muy pare fekk ma ngi ca dernier wu moxtaar ma wala ma ngi ca ceti waxtu wa kooku moom bu paree nag day dem julli gi tusubaar julli takkusaan fekk jant bi soxagut moom mi ngi seen biir waxtu ya su ko defee nag kon kooku yéex gi mu a julli waxtu yooyu xamul ca bàkkaar ndax ngànt la loolu la bokk na ca ngànt ya mooy xale boo xam ne dafa yéex a masoor toog na ba nga xam ne eh, maanaam eh, julli nañ tusubaar ba ci kanam muy door a masoor door di ko ñëwal mu dem bi sangu ji ba muy pareeg fekk maanaam tusubaar passé na mu dem julli ca daroor yu ba kooku tamit xamul ca benn bàkkaar moo xam tamit saan la ko def mu julli ko ca dërëwër yu ba kooku tamit amu ca benn bàkkaar ndax yéex googu moo ko ci war a yéexal bokk na ki tamit ki xëm ba muy ximaliku fekk maanaam ma ngi ca wetu dara ñaari waxtu wa su boobaa tamit waxtu woowu tamit ñu ximaliku na dem gaaw jàpp mën koo julli mu ngoo kon daal yooyu la ñu lim ca nga ca ngante ya bokk na ki tamit koo xamee dafa yore liggéey boo xam ne su ko bàyyee bakkan mën na caa faatu wala alal ju bari yàqu ca mu ngi mel ni tey médecin yi xam ne tey ña ngi ca bolog yi di opérer andiñ lañ la benn benn malade boo xam ne cas urgent la nga jàllal bi ku nekk ca di ko toppatoo ba nga cay fekk waxtu wa moom passé na nga julli ca biti waxtu wa maa nga julli dara riiw ba kooku mu xamu ca benn bàkkaar mais yool sax nga cay am ngir taxawee nga xam ne yaa ngi ko doon taxawee bakkan ngir di ko sooyee ngir mu dund ak yeneen ya ca aju waaye nag ñu déggee ci ne nekk sa tool di bay du nganta soo amee diine booy dem yóbbaaleel ndoxam jàpp fu tusubaar fekkee la ca tool yi nga jàpp bu la fa tàkkusaan fekkee nga jàpp boo naree guddee timis sax nga jàpp door ñëw su ko defee tamit ka nekk magasin di jaay du ngànta su waxtu way jot rek na bàyyi lépp lu mu doon def jàllale bi ko jàpp julli door a continuer waat ca njaayam ma ndax dana tax loola mu doon def mu barke. Xaadimu Rasuul daana wax ne lépp lu nit di def ba waxtu jot bàyyiwuloo ko nga continuer di ca continuer rek booba liggéey moom dutul xamati barke. waaye nag su fekkee da nga bàyyi waxtu wa jot nga bàyyi li nga doon def dem julli ji loola nga naroon a perdre sax yàlla dana la ko soppineel ab barke. te nag barke nag jëmm la maam Xalifa du jëmm jëmm ju mu nekk ñi xam ko. kon nag yaakaar naa ne daw barke moo ëpp dal daw bénéfice bu bari ndax bénéfice bii ngay daw ak client bi ngay xëccoo ba tax ngay faat waxtu yi xamuloo alal ja da ko alaloo wala déet kon nag waxtu ngoog lu jar a bàyyi xel la ñu bàyyi ci xel bu baax a baax baax kon nag yooyu lenn la ci ngante yi waaye ngante yi lu bëri la su ko defee nag léegi dafa am ay waxtu yuñ tere ku fa la waxtu yuñ tere ku fa naafi la nag la bëgg jàngale nii ku nag ku nekk nag war na koo bàyyi xel ndax bu heure ba jotee bu mu fa naafilaati moo tax mu ne walaatu salla deful julli naafilatu naafila baada salaati subhi gannaaw jullik suba fuñ ñu xasee julli suba fajar xar nga xas julli suba ba pare amuloo droit naafilatee fi ba mun a ila irtifaa'i shamsi dem ba ca yëkkatikook jant ba fi ñu suba ba bay jant bay doxee ba ay côté 9 heures amuloo droit naafila fa looloo waral ngay gis julleg korite tey naafila la ak julleg tabaski yi moo waral ñi koy yéexe bàyyi ba jant bi fenk ba yëkkatiku ñi door door a dem di ko julli ji dañoo bañ dugal ko fu fuñ sib ko fa naafila léegi nag dafa boole ñaar yuñ sib moo séq benn bu xaraam li ko doree fi nga jullee suba ba fii jant bi di fenkee mais fenk gut heure boobu yépp sib nañ ko fa naafila mais nag heure bi jant bi fenk moom xaraam na ku fa naafile fekk bay jant bi fenkee ba jeexal tàkk bu jant bi fenkee ba jeex takk ñi sib ku fa naafilaati fekk ba muy doxee lu sori ba yoor yor ba maanaam dugg jëm ay 9h jëm 9h30 foofa nag la ñuy door a bëggee nga door di fa naafila waaye jëmmi jant bi heure ba muy fenk moom bëgguñ ko fa ku fa ku fa julli moo waral xattaa boo doon jàng alquran ba xegg ci ayab sajada muy aay yi ñu war a sujootal fekk jant baa ngi fenk doo ko sujootal ibnu omar nee na julli naa ci gannaaw abubakar ak ci gannaaw omar ibnul xataab ñi jàng ba xegg ci aaye boo xam sajada waaye bañ ca xeggee ñoom ñooñu maanaam sujootaluñ ko naka noonu boo fi xamoon ab néew heure bi jant bi fenk kenn du fa jullee néew lu dul ñi ragal ne néew bi kat buñ ko julleewut mu yàqu su boobaa nag daruuriyatu mooy tax ñi mën koo jullee heure ba jant bay fenk ndax ad daruuraat tubixul mahduuraat kon nag ñaar yu ñu sib moo séq maanaam fu xaraam moom daal fi ngi jullee suba ba fa jant bi fenkee bu fa naafila heure ba muy fenk nag moom rawatina bu fenkee ba pare sib nañ ko fa naafila feek ba muy demee ba ba ba yëkkatiku ba nga xam ne yoor yor bi ma ngay dugg kon nag ñetta ngoog ci yuñ sib ko fa naafila muy waxaat beneen wa ba'da salaatil asri gannaaw jullik tàkkusaan sib nañ ko fa naafila ci mazhabu malik ila salaatil maghribi jëm ba ba ñu jullee timis la mu wax fee rek la ko waxee foofu da koo boole dafa bëgg a wax ne fi nga jullee tàkkusaan sib nañ ko fa naafila ba bay jant bi soxee waaye heure bi jant bi so xaraam na ko fa naafila boo fa xamoon am néew doo ko fa jullee lu dul nga ragal ak yàquteem boo fa doon jàng ayab sajada doo ko sujjóot waaye nag bu jant bi soxee ba pare tamit sib nañ ko fa naafilaati feek ba ñuy jullee timis ndax fi jant bi soxee fi ñuy jullee timis naafila xaju fa boo fa nekkee ne yaa ngay naafila rek mën ngaa fàttal waxtu timis wi kon nag boo bëggee naafila xaaral ba nga julli timis ba pare nga door di fa naafila loo bëgg nga naafila ko foofa su ko defee nag kon ñaañ ba tey banee nangoog mu des bii nag muy wax waxoon na ko waaye dafa am lu mu ci bëgg a dolli mu ne wa ba'da tulu'il fajri gannaaw xaruk fajar te bu ñu xasee salaatu xayru minan mi sib nañ ko fa naafila faw mu ne ha ilal wirda ndare ab dog li naa imin ñeel yi nelaw anhu walis dog ba luy dog loolu mooy dafa amoon ku baaxoo woon bët bu set balaa tëdd wala bu tëddee ba guddi gi xaaj jëm ay 4 heures dana yeewu naafila fa fukki rakkaa wala mu naafila fa juróomi rakkaa wala daal lu yàlla man ko moo xam ñaar la sax baax na yàlla dogal nag tey mu sonn xam naa ci liggéeyam julli gexe rekk jàllar bi ku tëdd nelaw ba mu tëddee nelaw nag ba mu yeewoog dégg ñi salaatu kooku nag may nañ ko mu julli dogam booba mu daan julli ñaari rakkaa la ñeent la juróom la mu julli ko fa ba pare gaaw julli ñaari rakkaa fajar gaaw door caa teg ñaari rakkaa yi suba su ko wóoree na bër du set ca diggante ba waaye nag su fekkee ba mu yeewa fekk na salaatu nañ ba bëri ngi bëgg a set xam ne dara xaju fa ñaari rakkaa yi fajar sax xaju fa boo ko fa naree julli sax fekk bër set kon bàyyil sax ñaar rakkaay fajar yi bàyyi dog ba su ko defee nga julli ñaar rakkaay suba yi nga bàyyi xaar ba jant bi yëkkatiku nga door a julli sa ñaari rakkaay fajar ya ñaar rakkaay fajar moom lu foor la bu la faatee da nga ko fay fekk bay tusubaar di jotee waaye bu tusubaar xasee jot nag passé na kenn dutu ko fayati kon nag mu ngoog borom ak doga ngoog mu ngi noonu waaye koo xam ne nag yow yaa nelaw ci sa coobare bàyyi dog ba bëggoo ko woon a julli boo xeewoo heure fajar timit doo fa julliti dog ba waaye da fekkoon da nga nelawoon ngir ngànta sonn te baaxoo nga dog bi bëgguloo mu rëcc la nga nga eewu heure bi ñuy salaatu kon nag foofa mën nga faa julli julli fa dog ba dara du fa nekk moo tax mu ne ilal wér da ndere dog li naa imi ñeel aji nelaw xanu walis dog ba foofu dee moom bañuñ ko fa waaye boo xasee julli ñaar ñi xas maanaam salaatu xayrun mina nawmi ñaari rakkay fajar rek lañ may nga julli ko fa looloo waral sax ci mazhabu Malik soo jullee ñaari rakkaayu fajar ci sa biir néeg gannaaw bi ñu salaatoo dëgg mal jàkka ja même boo demee doo def tahiyatul masjid boo ñëwee da ngay toog wax subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ñeenti yoon bu imaam taxawalee suba nga ànd ak moom su fekkee nag dañoo salaatu rek nga gaaw daaw dem ca jàkka ja fekk dafa goo ñaari rakkaay fajar soo ñëwee fekk taxawalagul julleeg suba gi gaawal nga def ñaari rakkaay fajar su ko defee nag léegi boo jeexee bu imaam taxawalee suba ga nga nekk ca su fekkee tamit dafa guloo ko nga ñëw fekk ñi taxawal julleeg suba bàyyil ñaar rakkay fajar ya te nga ànd ak maanaam suba gi soo jullee suba gi ba pare nga bàyyi ba jant bi fenk ba dox loo xam ne ko na nga door a julli foofa ñaar rakkaay fajar waaye daal dama bëgg a wax ne soo julli woon ñaar rakkaay fajar sax sa néeg soo ñëwee ci biir jàkka ji amuloo droit naafila tey fa soo ñëwee rek danga ngay xaar suba gi su ko defee bu suba gi taxawee nga dexand ak moom moo tax sax bu jee mazhabu Malik ñoom dañoo jàpp ne tahiyatul masjid naafila la moo waral sax foofu dafa mën a def tahiyatul masjid léegi nag fi ñu sib ba tey bokk na ca wa inda juloo si imaamil jumuati ak fa toog ak imaamu jumaa ja alal bari ca kaw minbar ba imaam bu xasee taxaw ca kaw minbar ba commencé na xutba wala commencé gut rawatina mu dem ba ca dernier xutba ga foofa nag ci mazhabu Malik sib nañ ku fa julli ku fa naafi la liñ bëgg rek boo ñëwee toogal rawatina nag ku toogoon yaa ngi toog tooga tooga toog ba imaam commencé taxaw di xutba tey yaa ngi woon ci biir jàkkañ nga ne maa ngi jug julli kooku sax lañ gën a sibati moom kon nag kii dugg si tamit ci mazhabu Malik fekk imaam ma ngi ca kaw min barba kooku dañ ne ko na toog waaye bàyyiwuñ ko ak loxoy neen boo demee ci aadaabul masjid bu Seydil Hadji Malick mu ne su boobaa wax nañ ko ne mën naa wax subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala akbar benn bu ne ñeent yoon su ko waxee am na yoolab ku dawal ñaari rakka yooyu mu naroon a nuyoo jàkka ja bu dee nag dangaa sukkandiku ci Seydu Saabiq mi nga xam ne moo liggéey fiqhu sunna moom d'accord na ne boo xamee ne ni imaam ma ngi ca kaw minbar ba commencé na xutba commencé gut sib nañ ko fa naafila waaye moom dafa ne tahiyatul masjid du naafila moo waral moom mu ne may nañ la soo ñëwee nga nuyu jàkka ja ñaari rakka te oyofal ko moom Seydou Sabiq loolu la gëm waaye nag bu dee masa bu Maalik ñoom dañoo jàpp ne lu dul farata rek naafila la moo waral boo xasee ñëw fekk imaam ma ngi ca minbar ba toogal waaye bàyyiwuñ la ak loxoy neen mën nga koo remplacer lii ma wax la subhanallah walhamdulillah wallahi la wallahu akbar seen sukkandikuwaay nag moo doon yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam dafa mos a taxaw di xutba benn waay bu ñuy tuddee salik ñëw bëgg a toog yonantu bi ne jugal nga julli ñaari rakka te oyofal ko léegi nag ci la ñu bari jëlee ne kon nag ku fekkati imaam di xutba mën ngaa julli ñaari rakka te oyofal ko nuyoo ko jàkka ji ibnul arabi boroom xam-xam bu mag la ci mazhabu malik mu ne saliig moomu boo gisee yonent bi ne ko jugal nga julli ñaar rakkaat te oyofal ko da ko doon yar ngir ku nekk ci dëkk ba ci mën madinatul munawara toog a toog ba yonentu yàlla muhammad tam lëmmu sallallahu alayhi wa sallam taxaw di ba ngay door dugg ca jàkka ja bëgga toog yonentu ne ko jugal nga taxaw ngir nit gis la yëg ne xam nga lu mat yeddaange moo waral kooka ba ni mu génn àdduna ña daan njëkk ca jàkka ja lay bokk waaye bosta bokk ca ñay tardé waaye ba ko yonentu bi waxee tamit ba ni yonentu bi génn àdduna gisuñ benn hadis bu ñu wax ne yonentu waxaan na ko keneen kon yonentu da ko doon yar mais yaraale na tamit ñeneen ñi nga xam ne ña nga woon fa ñëpp fekkee ko kon nag ku toog xam ne ku dem ci njëlbeenu jumaa xam nga yoolab ku jaamoo yàlla lu toll ni gëléem ku dem ca waxtu ñaareel wa am nga yoolab ku jaamoo gàtt moo xam maanaam nag la wala ma ba ci ba ci xar bay bay yoolam ñetteel ba ku ca dem xam nga ku yoo ku jaamoo yàlla ganaar ku dem nag ca dernier ba am nga yoolam nen yow nag nga toog ba yoolam nen dese la te mooy taxaw fi imaam di xutba ngay door di ñëw xam ne dara des loolu bëgg a taxawal julli gi mu ne kon looy taxawati kon kay toogal rek yow kay yoolam nen rek nga toog comme xaar nga di caaxaan wala nga nekk ci yeneen ba yoolam maanaam gëléem faat la yoolam nag faat la yoolab gàtt faat la ba xatta yoolab faat la ngay door di am yoolab toogal kon su ko defee kon nag loolu mooy mazhabu Malik waaye boo gisee keneen def leneen tamit bu ko yedd da koo teg ci maneen yeneen masaahib yi demee ni Shaafi ñoom d'accord nañ buy imaam di xutba nit ñëw julli waaye bu dee ci masahabu Maalik moom d'accordul ci da ñëw toog waaye bàyyiwut la ak loxoy neen benn bu ci nekk mën nga koo mën nga ko mën nga koo remplacer subhanallah walhamdulillah wala ilala wala kubar benn bu ne ñeenti yoon mu des nag rek analyser ci xel buy ci xel waxtu yi ma wax ne dañoo sib ki ci naafila lépp soo ko calculer passé wul ñeenti waxtu te bis bi yëpp boo ko seetee 24 heures la ñaar fukki waxtu ak ñeent ñi jël ci lu dul ñeenti waxtu rek ne la sib nañ la ko ci la waaye kon yow mi nga xam ne yaa bëgg a naafila te bëgg yool dëgg jëlal li nga bëgg a la buy téeméeri rakkaa baax na buy junnee rakkaa baax na nga fexe ba tàbbal ko ci ñaar fukki waxtu yi amut coow te bañ koo dugal ci ñeenti waxtu yi ñu xas am coow ba pare. fekkee yool rek ngay wut kuy wut coow nag moom kenn mën ta wax ak moom moo tax mu ne kon nag wa inda juloosi imaamil jumuati fa toog ak imaamu jumaa ji alal minbari ca kaw minbar ba foofa ci mazhabu malik kenn du fa julli boo ñëwee da ngay toog wa baadal jumuati ak gannaaw jumaa buñ jullee jumaa ba pare tamit kenn du fa naafilaati xataa yaxruja ba te génnee minal masjid ci jàkka ja moom kay buñ xasee julli jumaa ba pare rek boo bëggee naafila demal ba ñibbi sa kër noonu la daan sayyiduna muhammad daan def bu jiite xan nit ñi ba pare sallallahu alayhi wa sallam bu demee këram balaa def dara rek daal di julli li mu bëgg naafila moo tax nag alquran nañu bu ngeen paree si jumaa gi dem leen ñibbi ngeen dem liggéeyi moo tax mu ne fa ida qudiyati salaatu fantashiru fil ardi lu ko tegu wabtaxu min fadlillah mais waxuñu nekk leen fa di julli rawatina na boo nekkee ku ñuy roy ñi pare jumaa ngay julleeti ay rakkaa ñi xamul dañuy foog ne lii ci jumaa ji la bokk kon nag mu ngoog yii yëpp daal ñu sib ci masaabu Maalik boo nekkee kuñ cay roy daal bàyyi ko moo gën ndax dafa bëri ñoo xam ne xamuñu te dañoo foog ne kuy def la muy def rek baax na su ko defee ñu roy ko te boobaa tamit tabarkàlla tabarkàlla la ca war dafa cay nekk kon nag yuñ ci ba naafila ngoog moo tax mu ne walaatu salaa deful julli naafilatu naafila ba'da salaati subhi gannaaw julli suba ila irtifaa'i shamsi jëm ba ca yëkkatiku jant ba wa ba'da salaati al asri ak gannaaw julli tàkkusaan ila salaati al maghribi jëm ba julli timis wa ba'da tuluu'il fajri ak gannaaw xaruk fajar ila lu wir la ndareb dog li naa imin ñel aji xana walis dog ba te fekk salaatu nañ mën na ko faa gaaw julli waxee nda juloo si imaamil jumaati fa toog ak imaamu jumaa ja foofu tamit kenn du fa naafila da ngay def rek toog jàng subhanallah walhamdulillah bu ko defee loolu la xalal min bari ca kaw min bar ba wa baadal jumaati ak gannaaw juma xataa ja ba ta génnee minel masjid si jàkk ja ngeen tasaaro su boobaa nag lu la neex mën nga koo julleeti fekk nit ña ñibbi nañ kon nag bu la waxee waxtu yiñ sib ku fa naafila ak yi ñu tere ku dana jaadu tamit nag nga xam tamit place yiñ bañ ku fa julli dafay xam ci place yoo xam ne tamit nag tere nañ maanaam nit di fa julli euh, bu ko defee nag yooyu baax na ci nit ku nekk mu xam place yiñ tere ku fa julli place yiñ tere ku fa julli dana mat juróom-ñaari place bokk na ci li ñuy tuddee sën rawatina buy sën bu bees bu ñuy tuur mbalit ak salte ya foofu kenn du fa julli naka noonu fi nga xam ne fi la ñu rendee gàtt yi xam ay xar la ak i bëy ndax loolu sobee la seen deret yooyu génn ca kii ga kenn du fa julli naka noonu yoon wu ñuy aw dàll ya di ca aw di ca bàyyi ay sobe ñu koy tuddee maanaam diggu yoon kooku tamit kenn du ca julli naka noonu place yi nga xam ne gëléem dafa baax di fa goor fa lay fanaan bët bu set bu xëyee demaat fa ndax ñaareel gëléem fu muy goor rek dafa fay bàyyi sobe foofa kenn du fa julli wuuteeg nag nag fi gét nag yiy goor ak maanaam xar yeeg bëy yi muy gétt ak bëy ak gétt ak ak nag kooku moom mën nga faa julli waaye nag foo xam ne gëléem a koy def moom kenn du fa julli naka noonu kaw néegam yàlla ba kaaba ga li muy sell sell soo xéegoon ba ca kaw kaaba ga tamit boo jullee xamoo julli moo tax boroom xam yi daan jame ne ana mooy ki njàpp ndox mi gën sell ci ndox yi jàllar bi ku taxaw ci néeg bi gën a sell ci néeg yi julli taxamut julli ñu ne kan la ñu ne mooy ki jàppee ndoxam sam-sam moo gën ci ndox yi ba yonentu bi ne zamsam li ma suri ba la mu jaadal bi ko taxaw ci néegam yàlla ba julli nu ko ko xamul julli ndax julli jubliwut fenn su ko defee nag yooyu dafa bokk ci place yi nga xam ne duñ fay julli naka noonu tamit jàngu yi yi xam ne dañ fay baax di fa dajee rawatina su fekkee da nga ragal sobe kooku tamit moom dañuy bañ ko fa julli su fekkee ne nag buñ tëj la yàlla dogal taw bi dàqe la nga dem dugg fa fekk nga gis ne amut sobe foofu tamit maanaam bu fa nekkee nga julli fa dara nekkul fa xataa ba ñuy dugg sax moom bu fa sobee nekkut kenn terewut la nga julli ca naka noonu maanaam ay xarmeel muy bàmmeel yi armeel yi kooku tamit daal bañ faa gën a julli moo gën donte le xam na ci borom xam-xam yi wax ne boo fa jullee donte place ba amut sobe ba tey tamit donte le bàmmeelu xéeféer yi la sax maanaam nga julli fa terewut sa julli ga moom wér na bu la wóoree ne place ba moom sobee nekkut fa su ko defee nag yi nga xam ne moom la ñu tuddee xamaam ñu nekk ci néewi yi ñoo koy xam nga xam ne tey dañ fay dem di sangu dañuy am ndox moo xam ne day sedd am ndox moo xam ne day xaw a nugg am ndox moo xam ne day xaw a tàng am ñoo xam ne dañ fay dem ñi leen di sang tabaarakallaahu ñoom timit ndox foofa tamit ñaareel place sobe lay doon dañuy bañ maanaam nit di fa dem mos naa cee dajeeg benn waay Maroc mu ne ma man foofa laa demoon ma ne ko ñaata nga fay mu ne ma ba fa demoon ñi sang ma fay na ñetti junne ku ah, ndox mi boo ci sangoon da nga sedd mu ne ma sangu du benn tabaarakallaa bu ko defee kon place yooyu ñooñu di fa dajee ñi def loola yooyu tamit daal dañuy bañ ko fay sangu dañu bañ ko fa julli bépp place daal ci gàttal boo xam ne wóolu nga fa ne sobee nga fa rek boo fa jullee amoo amoo julli fépp foo xam ne yaakaar nga ne sobe amut fa wala nga wóolu ne sobe amut fa boo jullee amut amoo fa julli fooy sëkk saako sobee tamit nga jël sa jaada bu lal bu dëgër wala séer bu tal soo ko lalee ca kawam taxaw ca bokki julli tamit xam nga julli ndax su boobaa tamit talaayu séer ba wala sa jaada ba wala basan ba moom mooy muur sobe sax kon nag place yooyu daal mooy yenn yi ma liim yoo xam ne dañuy bañ bi maanaam nit ña julli ci ak ya ci xaju léegi nag mi ngi jàngale sartay julli sartay julli nag moom lay bëgg a wax si nii faslun lii day teqale wax fii suróoti salaati ci sartay julli sartay julli ñaari xaaj la su ko defee dafa ci am lu ñuy tuddee suróotu sixa am lu ñuy tuddee suróotul wujjóob suróotul wujjóob yi bi maanaa juróom la mooy yoo xam ne feeg dajeexut ci yow julli warut la julli wérut la boo dajee ci yow nag la la julli door di war dool di la wér bi ki njëkk mooy d'abord bala ngay julli na fekk nga nekk jullit tuub dugg ci lislaam tudd baatu seede bi seede kenn ak yàlla ki seede yonantoog yonantu bi waaye ku waxagut loola julli warut ko julli tamit wérut ko ànd ak loolu nag sàkku nañ ko ci moom moo waral buñ ko sàkkutoon ci moom duñ ko ci mbugal moo waral bu ëllëgee ñi nga xam ne daanoon julli bu ñu leen dugalee safara yàlla dana leen laaj ne maa salakakum fii saqara lu ñu ci lu ñu cey teg ñu ne xaaloo lam nakku minal musallin liñ ko sàkku ci ñoom a tax ñi leen cay mbugal waaye dama bëgg a wax ne ku tuubagul daal amaguloo pas-pas kon su boobaa julli warul la wérul la ñaareel ba mooy bulooxu bala lay julli war day fekk nga mësoor boo dee jigéen nga gis baaxu jigéen boo dee góor nga gis ko wala nga am 18 ans am karawoon kawaru naq wala poqtaan waaye yooyu yëpp ci mandargaay mësoor boo ki gisagut benn julli warut la waaye wér na la nag boo ko defee dañ la ci bindal yool moo waral yonentu bi ne ku ci xam doom boo xamee juróom-ñaari at na nga ko sant mu julli su bañee bàyyi ko boo xamee fukki at nga ne ko na julli su bañee mu ne del dóor bat bu set ngay dóor waaye dóor ya nag bu mu nàccal cër bu mu damu tamit yax boo ca nekkee rek balaa am fukki at ak juróom-ñett julli dana sax ca xel ma ba buñ noddee mu ne la papa sata la gaa ngi ba ca tegum alxaqlu mooy xel dof moom julli warut ko wérut ko fekk ma ngi tàkkalikoom xelam ndax julli ci xel lañ ko teg moo waral loo feebar feebar bañ opéré la nga nekk ci lalu hôpital bi mais yaa ngi ànd sa xel donte le mënuloo dara da nga julli waaye boo donte sa bët yi ngay jullee sax wala nga jullee sa xel mi moom ngay def mën ngaa jullee sa xel mi wane ne yéene naa bi naa jàng naa kab kabaar naa takbiratul ihram jàng naa fatiha saar wa man pare na jàng naa saar rukkoo naa sujjóot naa fekk loolu lépp sa xel mee koy def waaye fekk sax sa làmmee ñu mënut koo wax kon daal julli du la wàcc mukk fekk yaa ngi ànd ak sa xel waaye nag bu fa xel nekkatul rek moom julli wàcc na la ba ca tegu tamit mooy irtifaau damil xaydi wa nifaasi koo xam ne dafa yore jëreet dereetu reegal wala mu yore dereetu gësin kooka julli warut ko wérut ko moo waral diir ba yépp santuñ ko mu julli bu sobee wala mu xiir ndax yàlla kenn du ko jaamu ci xiir duñ ko jaamu ci xol ci xam-xam lañ koy jaamu su ko defee nag kon boo fa julli tamit amoo ca benn yool da ngay sonal sa bopp rek ba ca tegu tamit du xoolul waxti loo mën a mën a julli nag da ngay xaar ba waxtu wi jot waaye heure bii kenn du fi toog na may julli timis ndax jotagut heure kenn du toog na may julli tàkkusaan ndax jotagut kon nag bala lay julli war na fekk waxtu yu jot ba ca tegu nag euh, euh, ibnu Iyaad xaadi Iyaad moo ko ca yokk moom la wax ne mooy buluuqu da'wati nabi mooy nga yëg ne yónni nañ yonantu bi yonantu ak yonantu bi xeg si fi nga nekk daal xam naa loolu du wax ne xeggut ci ñëpp waaye néew nañu xegg foo dem rek da nga yëg ne yoon nañ yonantu bi moom kay nangul ko ak ñàkk ko nangu moo ca nekk su ko defee nag kon juróomi euh, yooyu charte yooyu bu ñu dëppoo ci yow daal euh, bu mooy tax julli war la wér la waaye bu dàqoo ci yow julli warul la wérul la léegi nag moom dafa bëgg a wax rek moo tax moom andiwut loolu dafa bëgg a andi euh, yi nga xam ne mooy surootu sixa yi yi nga xam ne bu dëppoo ci yow julli wér moom nag lay wax si moo tax mu ne wa surootu salaati sartaay julli bi ci njëkk taxaaratul xadasi mooy laab ci xadas jàngoon nañ ko wa taxaaratul xabasi ak laab ci sa xabas nga fexe ba laab ci xadas xabas yépp minal badani ci sa yaram wa saw bi ak yére wal makaan sa barab yii yëpp bu dajee ci yow ci la lay ci la julli gi door a wér waaye koo xam ne yaa nga julli takk sobe moo xam bi maanaa wala nga julli baxi taxaaratul xadas wala nga baxi xabas te xam nga kartan fàttaliku loo ko mën a dindee wala sa yaram wi wala sa yére yi wala sa place bi nga julee li lay laal kooku moom da ngay sonn waay taxul nga am julli moo tax ba ca tegu wasaturul awrati suturaal awra moom tamit ca ca sarta yàlla bala ngay julli na fekk sa awra lépp nga nëbb ko dana la wax lan mooy awraay góor ak jigéen wastiqbaalul xiblati ak jublu penku booy julli nag penku ngay mën a jublu mooy maanaam kaaba ga mooy jubluwaay ba rek bu ko defee nag yii da ko lim moom ci sarta yi am nañu ne bokkul ci mooy watarkul kalaami bàyyi wax kuy julli doo wax ci njëlbeenu lislaam nit ñi mën na daanañ julli di wax dara newut ci woon waaye nag mujj ba aaye bi wàccee mooy waquumu lillaahi qaanitiina ci lañ ci la nag déggee ne daal xunóot nag mooy jaamu yàlla gu xamut wax moo waral nag booba nag la la julli di waxati xaraam moo wara ku julleeti rek amalutoo droit wax ndax xam nga loo wax koo xam ne fi nga kàbbaaree ba fi ngay sëlmalee doo noppalu kay xam loo wax boo seetee fi fi nga kàbbaaree ba fi ngay sëlmalee sa làmmeñ du lu dul wenn yoon wenn yoon lay noppalu wenn yoon moom mooy lan mooy fi nga xamee ñaari rakkaa war a jug indi li des foofu moom sa làmmeñ dana noppalu ngay bàyyi ba taxaw taxaw carrément door a wax allahu akbar moo waral koo gis mu xam ñaari rakkaa war a jug indi li des rek ba muy jug mu ne allahu akbar rek déggul fiq waaye ku dégg fiq piir bu xamee ñaari rakkaa day noppi gë toppi toog jug ba jug ba jug taxaw ba dara desatut ci moom ba mu taxaw carrément door a wax nag allahu akbar su fekkee nag da nga am ilimaan mu jiite la moom sax doo jug gum yow da ngay bàyyi ba imaam ja jug ba taxaw ba wax allahu ba pare ña ca gannaawam na door a jug ñoom bu ñu jugee ba pare door a wax allahu akbar foofu rek la làmmeñ di noppaloo ci julli li ko mooy fi nga kàbbaaree xarmal ba fi nga sëlmalee sa làmmeñ noppaluwut yaa kaabaaroon xarmal dafa jeex rek nga jàng fatiha fatiha jeex rek nga jàng maanaam saar saar jeex rek nga rukkoo nekk ca sàbbaal ya sàbbaal ya jeex rek nga siggi ne allahu akbar nga commencé wax sami allahu liman hamida rabbana walakal hamdu su ko defee léegi jàllal bi ko su demaat rek waxaat allahu akbar dem su jooti da nga caa bàyyeekoo rek nekk ca maanaam ca noonu kon gis nga ko làmmiñ daal du nopp lu mukk ci julli lu dul nga xam ñaari rakkaxa war a jug indi li des foofu moom dangay ngay noppi ba taxaw door a wax allahu akbar moo tax mu ne kon wa tarkul kalaami bàyyi wax moo tax nag kon jullee ngoog boo waree bul wax dara jërul ngay nekk di wax moo taxoon yonantu bi daana julli saaba ya ñëw fekk ko ci julli ga di ko nuyu ne ko assalaamu alayka ya rasulallah mu ne wa aleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu fekk ma ngi ci julli ga ci loolu moo xewoon waaye ba mu gàddaayee jëm Madina gaa yi bàyyi ko Éthiopie ñëw fekk ko fa fekk ko muy julli ñu ne ko assalaamu aleyka yaa rasulaay faale wut leen ah ñi laaj ko ko nag ne ko waaw lu tax ñu la daan nuyu ci julli ngay fay tey ñu nuyu la fayuloo mu ne inna fi salaati la suxlan xadis boobu bu xaar yu moo ko solo ku xas nekk ci julli xam nga soxla xam nga loo mën a xam nga looy war a waxati lu yarat leneen ngay leneen looy war a waxati mu ngoog kon mu ngoog ba ke tegu mooy kon watarkul afaali bayi jëf kasirati jëf ju bëri jëf ju bari nag benn mu bokk ca julli ga bu fekkee jëf ju bari dafa bokk ca julli ga bu bëree bu ëpp yàqu na kon mi ngi mel ni tey julleeg suba ñaar rakka la soo jëfee ba dolli ca yeneen ñaar muy ñeent jëf ja bari na ba ëpp yàqu na tusubaar ñeenti rakka la boo ci jëf ju mel ni julli ga muy juróom-ñetti rakka julli ga yàqu na ndax julli moom ku ca dolli kemam julli ga yàqu na jëf ji nga xam ne nag moom bokkut ci julli waaye bu bëree la koy door a yàq mooy demee ni sa kaala wadd la nga koy for soo ko defee ay yoon da yàq julli ga ngay xasanu lu bëri bokkul ci julli yaa ngi njoof sa sikkiñ bokkul ci julli yaa ngi kott say baaraam bokkul ci julli yaa ngi rooflante say baaraam bokkul ci julli yooyu yëpp nag bu bëree dafay yàq julli ga waaye bu néewee yàqu julli ga lu mel ne benn yoon nga ko def mbaa ñaar yoon kooku moom yàqu julli ga waaye bëri rek julli ga yàqu na bëri ga nag mooy nga di ko def ba ku la gis mel ni nekkoo ki julli rek loolu daal mooy julli ga moom moom wax ñoo xam wax tamit bu bëree rek day yàq julli wax nag dafa wuteeg jëf wax ji su fekkee ne ju bokkul ci julli gi la nga jàllar bi ku wax ko te fekk yaa ko tay julli ga yàqu na julli ba ci kanam nga ne mane julli ga yàqu na parce que yaa ko tay fekkee yaa ko tay boo ko tayut nag dangaa juum su boobaa dangay bàyyi ba julli ga jeex nga sujjóot ba'da salaam xam ne dangaa yokk su fekkee ne dangaa wax wax joo xam ne ju xéwénal julli gi la ñu mel ni imaam di la doon jiite tusubaar commencé biral ca kaw nga sàbbaal xamu ko nga ne ko ci tusubaar lañ nekk ah kooku nag moom yàqu julli ga wala tey bu mel ni imaam sëlmal jàpp na julli gi jeex na gestoo laajte ñu ne ko des na kooku de dara nekkul ca kooku de moom yàqu julli gi waaye nag na fekk mu bu mu bëri bu mu paase juróomi baat daloon na yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam muy jiite nit ña tusubaar mbaa tàkkusaan abi hurayra moo nettali hadis bi mais dafa sikk ci tusubaar la mbaa saan la mu ne na yonantu bi xam ñaari rakka rek sëlmal zul yadayni laaj ko ne ko dañoo wàññi julleem wala yow dangaa juum yonantu bi ne ko dara xamut ci juuma ma wàññiwuma julli wàññiwuñ julli daal di jug kabaar jàllar bi ko indi yeneen ñaari rakkaa ba mu pare mu door a sëlmal ba'da salaam mu sujjóot ba'da salaam ndax di yokku na sëlmal gi mu def te julli gi jeexagul moo taxoon moo tax yonantu bi juróomi yoon la mos a jamaj ci julli boobu benn la ci juróomi yoon yi mu jamaj bu ñu yeggee ci baabu sëx bi danañ leen wax juróomi yoon yi yonantu bi mos a jamaj ci julli waaye yooyu yëpp li ko waral mooy jàngalee taxoon moo tax mu ne ko wàññiwuñ julli te maanaam euh, maanaam fàttewuma mu ne ko aqusirati salaatu am nasiita mu ne ko kilaahuma lam yakun dara xamu ci moo tax nag ñu ne bëgguñ mu passé juróomi baat bu passé juróomi baat day yàqu waaye bu la imaam laajee nga nekk fa di waaw julli gi mën naa matut julli gi mat na rek la imaam laaj waaju fasaha di nekk fa ne ko imaam kay suñ julleek tay gi kay xam naa ne moom dafa mel ni de des na ñaari rakka bari na yàqu na waaye mën naa matut des na ñaar ngeen jug rek andi ko su ngeen paree su ngeen baax salaam kon loolu wax juy xéwénal julli ga la waaye bu fasaaxadee ba yàgg day yàq julli moo tax mu ne kon wa tarkul kalaami bàyyi wax wa tarkul afaali bàyyi jëf kasirati jëf joo xam ne ju bëri la bu bëree rek dafa yàq julli waxoon na la awra nag ne si la bokk suturaal awra léegi nag luy awra mu ne wa awratu rajuli awraay góor ma bay na surrati mooy la nekk ci diggante jumbax ba ilal rukkubati ba ca bët woom ya góor moom awraam bëriwut li ci jumbaxam daal ba ci ay bët wóota wóomamam kanam ak gannaaw su ko nëbbee ci julli rek su jullee wér na julli ga baaxna su ko defee kon nag awraay góor a nga moom bëriwul jigéen nag mooy problème buy jigéen mu ne wal mar atu jigéen kulluha léppam awratun awra la jigéen moom léppam awra la faw mu ne maa adal lu dul xar-xaram ba wal kaffayni ak ñaari ténq ya lu dul xar-xaramam ba ak ñaari ténqam ya buy julli rek war na koo nëbbu kon déggee ko ci ne war naa nëbbu maanaam Euh, maanaam peti loxo ya buy julli na nëbbu bi maanaa ceti kawar ga buy julli na nëbbu maanaam doq ga xattaa gis nga ndëggoom ya biti ndëggu la sax ca kaw noonu dafa ko war a nëbbu waaye xam nga tabaarkàlla suñ jigéen ñi tabaarkàlla koo xam ne yaa ngay julli lépp ngay feeñ yeel yaa ngi ci biti moo tax tabaarkàlla yonentu daana wax ne kenn ci yéen dana julli ba dee fekk xamul génn julli gu yàlla nangu loolu nag yàlla bu ci yàlla nattoo suñu jigéen yàlla bu ci suñu góor ñi yàlla na yàlla nangul ñëpp mu toll moo tax mu ne kon nag jigéen léppam awral na koy bàyyi xel même jigéen googu bu nekkut sax ci julli dafa war a nëbb awraam war na buy génn walla maanaam koju koo xam ne du xarmanteem ñëw na raax ko léppam la war a nëbb ba mooy xar-xaramam ak maanaam ceti ay ténkam te nag bu koy nëbb ki ñetti ñetti façon yére yi moo ko mën nëbb nëbb yére bu mu koy nëbbee na tal ba bu mu yaraax boo xoolee bul gis na yaatu ñetteel ba tamit na nekk lu jot ko daayal jigéen ñett lañ ca sarta mooy jot yaatu tal waaye bañ nañ ci yaraax bañ nañ ci maanaam xat bañ nañ ci tamit maanaam gàtt ñetti yi bu amee ci ci laayal jigéen rek bon na ci moom feek ba mu koy summee malaaka yi ñu ngi koy rëbbu ndeem dafa génn ak moom kon nag eh, jigéen a ngoog lépp ma xawra la wattu kuréwu def na sib asalaatu julli fi saraawili ci tubay mooy pantalon illa ida kaana ndare ba nekk na fawqaha ca kaw pantalon ba shay'un dara ndax ñaareel pantalon ñaara mën a am moom pantalon bi rek boo ko julee moom kenn yit ngay góor sib nañ ko buy jigéen moom julli nga yàqu na ndax li ci des yëpp nëbbuwut waaye buy góor moom mu fexe ba xëcc pantalon ba ba mu nëbbu jumbax bi su jullee moom julli nga wér na waaye nag sib nañ ko ndax pantalon manta manta manta dàquwu ci ñaar yi benn mu tàng mu mu mu tal xaw a dang li gambien yi wax xat ba mel ni jiin yi nga xam ne boo ko solee rek mi ngi markeel sa awra boo julleeg moom nag ca noona dañ koy sib wala mu nekk loo xam ne dëgg la yaatu na waaye dafa yaraax soo ko xoolee rek danga gis su boobaa nag bu dàquwanteeg ci ñaar yi sib ga day dàqu mooy bi maanaa xatut te bi maanaa jàllar bi ku na tamit maanaam yaraaxut ba boo xoolee gis waaye ñaar yi bu ci xam rek nga julleeg moom kenn rek dañ koy sib moo waral daal li gën a dal xel boo solee pantalon jàllal bi ku jël dara teg ca kenn gisatul dara boo jëlee ab xaftaan teg ko ca kenn gisatul dara kon nag yooyu moo tax mu ne wattu korawu sib nañ salaatu julli fi sarawili ci pantalon illa isa kandre ba nekk na fawqaa ca kawam say andara say undara léegi nag mi ngi wax ci buntab sobe wamanta najjasa képp koo xam ne sobehu na sawbahoo yëreem bi mu sol walam yejit ta amut sawban yëre xayruhoo bu dut moom benn yëre rek la xam te yëre bi xam na sobe du ko teree julli de walam yejit ta amut maa an ndox yaxsiluhoo mu muy fóotee yëre boobu mu xam benn la moom kenn na sobe na taxamu ndox mun ko fóotee mu ñaari masala aw lam yakun wala nekkut sax indahoo fa moom maa yelbasu lu muy sol donte lee ak terax la xataa yaxsiloo ba mu mën a fóot yére ba a ah, waxaafata ragal na xurujal waxtu génn waxtu wa sax bu ko nekkoon di ko fóot kon sallaa na julli bi yi ci sobeewu yéreem googu nit a ngi nii benn yére rekk la xam moom kenn la am amut maanaam ndox mum ko fóotee na dem julli ji ak yére ba balaa waxtu waa jeex wala bi maanaa am na benn yére am na ndox mum ko fóotee waaye bu ko sumee di ko fóot amut lu muy sol su boobaa tamit na dem julli ji ak moom noona balaa waxtu waa jeex naka noonu euh, su fekkee tamit maanaam amut bu mën a sol fekk ba mu koy fóotee am na ko waaye ragal na ne bala ko faa nekk di fóot sax waxtu waa paase kon ña wax ne dab waxtu moo gën dab laab na dem julli ji balaa waxtu waa paase ki ñetti lii nag boo ko déggee ngay wax ne ah xanaa lii mustaxam yàlla dafa ñoo defal xéewal de yàlla dañoo may ay wërsëg te ñun xamuñu ko ñu gudd fan ñi seen maam ña gudd fan daan nañ fekk dëkkab lëmm benn yére lañ daan am looloo waraloon sax ñi daan xeex diine ci tefesu géej gi lañ daan jaar di sànni ña fa nekk ay yére di leen xëcc seen diine ji yére dafa jafe woon de moo waral ñu bari rek dañ daan jël ci maanaam euh, kii rek xotti ko rek sol ko maanaam jël ci euh, xob yi laxasaayoo ko moo waral danaay wax ne ñetti xéewal ku ko yàlla defal ngay jàmbatoo ci gorewuloo ñetti xéewal mooy xéewalu kansi bansi wansi ku yàlla may kansi may la bansi may la wansi foo toll war ngay wax alhamdulilahi rabbil alamin luy kansi kansi mooy tey li ëpp ci ñun boroom kër yi ku waaxu dem sa kër wax sa jabar ne ko may ma ndox ma sangu tànkal ma ndox mu ma sangu rek yem ci wala nga ne may ma ndox ma naan rek yem ci jabar na taxaw ne la ni jaay si kan si jabar yi nga muy tekki ne joo góor ak benn jabar waaye góor bu nekkul góor ak benn jabar doo góor ak seen si jabar war na yàlla ah même boo ragalee ba nekk góor ak benn jabar mais yàlla jox la xéewal ga doom wax la ko doom taxaw ne la nijaay kan si papa koon kan si maanaam doom ne la papa kan nga yónni ki ñun muy tekki ne amoo jenn doom waaw ko amul jenn doom amul benn jabar wala benn jabar la am mais amul benn doom kooku sant yàlla la parce que am na yonentu yu dund ba génn àdduna ak ay wëlli amul doom waxuma la soxna yonentu yàlla yaxya li muy forfor amul soxna amul doom yonentu yàlla isa li muy forfor amul soxna amul doom zakariya fi mu ñaanee yàlla doom ba fi ko yàlla mayee diggante distance su ñaan nga fanweeri xat la fi mu ne rabbi habli min ladunka waliyan yarisuni wa yarisu min ali yaqub ba yàlla ne ko in inna nubashiruka bi ghulaamin ismuhu Yahya diggante bi fan fanweeri at la Ibrahima ba muy gis ab taawam am na téeméeri at yu manqué benn yow nag amoo juróom fukki at xamagoo juróom benn fukki at taxaw sa buntu kër ne may leen ma ndox ma sangu mbaa naan jabar taxaw ne la nijaay kansi boo ragalee doom taxaw ne la papa kansi loolu du xéewal nga sangu ba pare wax sa soxna si ne ko indil ma yëre bi ma sol rek yem ci day taxaw ne la nijaay ban si ban ci yëre yi mbasee xaftaan beem daraa ji muy tekki ne xamoo benn yëre nga taxaw su fekkee sa àll ba nga dëkk ne ko waaw takkal ma damaa bëgg a dem ci luma ba wala ca gàmmu ga mu taxaw ne la papa wan si ban fas laa lay takkal xëcci meem ngelamu meem mbongu meem wala peeru nag bi lay takk kon dama ne ku am kan si am ban si am wan si toog di jàmbatooti dëgg dëgg gorehuloo fu ñu toll nañuy sant yàlla kon na gis nga laxdari li mu wax rek dafa mos a xam ku toog amuloo lu dul benn yére yére ba am sobe amoo ndox moo ko fóotee wala am nga ndox moo ko fóotee mais soo ko fóotee amuloo bi maanaam nooy def maanaam ba summee ko looy sol mu ne demal nga julli ji balaa waxtu waa passé kon nag loolu dafa xam moo tax mu wax ko wala lu du dagan taxiru salaati yéex a julli li adami taharati ngir ñàkk laab laabu ma rek du ma julli moom taganut loo tilim tilim yaa ngi sobe sa yaram wi maa nga yore sobe sa sa sa jëmm ji wala nga yore sobe sa yére bi wala lu mu mun di doon demal nga julli ji julli moom sobe du tax maanaam ñi bàyyi ko kon julli gis nga ko wéradi du tax ñi bàyyi ko fekk ñi ngi ànd ak suñu xel ñàkk yére du tax ñi bàyyi ko sobeek ak suñu yaram du tax ñi bàyyi ko moo tax mu ne waman faxala ku def zalika loolu faqad asa mooy na rabbuhu boromam képp koo xam ne ñàkk laab moo taree nga julli rek kooku moom maanaam xam nga bàkkaar kon léeg nga gis ñu mécanicien yore seen tën ne man de damaa bëgg a bàyyi ba yegg rek fay waxtu yëpp te mun naa am sax tën yooyu huile bi rek moo ko taqal mais laab na kon war na soo mënta indi yére boo xam ne waxtu jot nga summeeku solu julli waaye waaye sa tëni booba nga fexe muy laab rek bu laabee waxtu jot nga julli même su fekkee dafa laabut te amuloo beneen boo mën a summi tamit nga nga julleeg tëni ba rek waaye kenn du jël ay waxtu di ko dagale rek kon nag loolu ñu bari ñu bàyyi ci xel bu baax a baax a baax wa man lam yajid ko amul nag maa yasturu lu muy suturaalee bii ci awratoo awraam moom sax farul am yére far ñu ne xanaa kay kook du julli mu ne ah kay sallaa na julli uriyaa nan ci rafle yaa ngi nii amuloo far benn yére àllab kese nga def kooku moom bu waxtu julli jotee tëjul sa néeg bu la fekkee ci àll bi demal ci gannaaw benn ron garab bu ko defee nga taxaw julli def lépp da nga kàbbaar da nga rukkoo da nga fekkee kenn nga su fekkee ne nag ñi rafle dañoo nekk di mbooloo bu ñuy mbooloo ñaara mën a xam benn muy guddi mbaa muy bëccëg buy guddi kay te lëndëm na fakal mastoori na la Cheikh Khalil wax nañ jël ilimaan ja mu ne ca kanam ñoom ña nekk ca gannaaw mu jàng fatiha ku saar rukkoo su comme julli yëpp ndax kenn gisatut kenn su fekkee ne nag guddi la waaye dafa nekk guddi goo xam ne weer wa dafa neex te su ma waxee loolu rek dugal na bëccëg su boobaa nag ñu ne kon nañu teqalikoo kenn ku ci nekk dugg sa gannaaw ruq nga julli xam ne kenn du gis sa awraay morom ñu ne su fekkee teqalikoo manta ne ndax dañoo ragal ne bu ñu teqalikoo rek ay agressé mën nañ leen faa fekk agressé leen wala ay ndegment fekk leen fa lor leen ñoo xam daal lu tax ba ñoo teqali ko su boobaa nag dañuy julli mbooloo waaye bu ñu julli mbooloo nag ñaari wax la ci borom xam-xam yi wax ñu ne moom nañu taxaw julli su ñuy taxaw nag imaam ci digg ba lay nekk du dem ca kanam ñëpp ci dëppoo imaam jana bu nekkee ci digg ba ñoom ñëpp bu ñu julli dañuy dañuy gëmmu kenn du xool ku xool sa awraay morom la sa julli yàqu na su ko defee nag ñëpp ay gëmmu ñeen nañu ne déedéet dañuy toog bu ñu toog nag su ko defee euh, rukkoo yaag su jóor yee ñu koy junj ca toogaay ba su ko defee sujjóot ya gën a jege maanaam suuf rukkooya kon de gis nga yàlla ku fonk julli la xam nga sobee mën a demal julli ji aw ma yëre mën a demal julli ji damaa feebar mais maa ngi sama xel mën a demal julli ji dama am problème mën a demal julli ji julli kon xattaa gis nga yonantu bi dafa daan nekk sax ci toolu xare yi di julli léegi-léeg sax nga bëgg a jam ab yéefeer na ci na ci ab rukkoo mbaa sujjóot kon julli kenn du ko caaxaanee yow nag nga wér fii lekk ceeb tabarkalla naan sa boisson bi naan ndox mu sedd raay sa kollu sant yàlla te julliwoo kooku sa sant yàlla ga demut fenn moo tax kon nag mu ne euh, wa wa man lam si jit ku amut maa yasturu lu muy suturaale bi ci ma awratoo awram salla na julli uryaanan ci rafle bana wax ja wa man axtaa ku dëddu al qiblata qibla aada na baa mu fil waxtu ci waxtu wi képp koo xam ne dangaa julli mooy qibla xibla baa ngi nii nga julli maanaam mooy ko ñu ne ah yow kat fi nga doon julli du fii su boobaa maanaam da ngay baamuwaat julli ga ci waxtu wa bu waxtu wa passé dootuloo ko baamooti bu waxtu wa passé nag moom jeex na dootoo ko baamooti bu bu bu passé wul nag maanaam nga baamu ko bu dee ndakaaru gi nag boo bëggee li gën a dal xel koo seeti rek laaj ko fu penku ba jublu ndax moom fu naqaree xam penku la moo tax kon boo ki ñëwee rek julli ci ba pare borom kër ga ne la ñu ah yow fi nga julli du penku bi di demal nga julli jihaat su fekkee nag waxtu wa passé na jeex na dootoo ko baamooti su ko defee nag mu ne wa kullu iaadatin gépp ak baamu fil waxtu ci waxtu foo ko dégg fa hiya moom fadlatun ngëneel la loo dégg ñu ne la su la dalee rek demal nga baamu ji ca waxtu wata ca lañ ko tënk waxuñ baamu abadan mais baamu waxtu lañ wax foo ko dégg rek kooku ngëneel la waaw baamu ba loolu ngëneel la xibla nag dafa bari façon dafa am loo xam ne lu ñu tuddee xiblatul muayana kooku mooy ku dëkk Màkka te amoo benn nganta booy jullu ca Kaaba ga ngay jàkkaarloog moom nii su boobaa nag boo jàkkaarloo kaaba gi côté boo ko jubloo baax na moo tax nga gis ñi nekk ca kanam ñi nekk gannaaw ñi wër ko kooku mooy xiblatul muayana xibla yëpp boobaa ci gën a wér moo ci gën a wóor léegi nag beneen xibla bi am xiblatul mihrab yow daal xamoo xibla waaye fekk nga ñu ne la jàkka ji wala jumaa ji mihrab baa ngi nii nii la jàkka ji jubloo rek nga julli yow dàkk ca wala xam nga xam-xam sax mujtahin nga waaye xibla yooya sahaaba yi ñoo ko fira doon mbaa yonantu bi loolu nag m xam xam-xam bu raw leen soo ñëwee fañ wax ne foofa la rek foofa ngay jublu mel ni xibla ya nekk misra Égypte wala maanaam xibla bi yonentu yàlla Muhammad ci madinatul munawara wala bi maanaam ba nekk iraq ak yooyu soo ñëwee moom da ngay laajte rek nu jumaa ja jublu ñu ne la ñu ngi nii nga jublu jublu ja kooku mooy xiblatu maanaam euh, wàllu nga xam ne mihraab ngay def am nag lu ñu tuddee maanaam xibla goo xam ne xiblatu taxyiir la day dal léeg-léeg nit dem ba ci yoon rek nga gëlëm xamoo fu penku bi jublu xamoo ban la ci su boobaa ñaari wax la ci borom xam yi wax ñenn ñu nañ man ngaa tànn rek côté boo ci jublu rek julli baax na nga julli wenn yoon ñeena ngeen ne déedéet li gën a limtu daal jullil jublu nii julli jublu nii ba ñeenti côté yëpp nga julli jublu ko boobaa moom benn moo ciy penku moo gën a ñun moo gën a limtu xam na loo xam ne xiblatul iltiham la tanjamal nekk ci toolu xare su boobaa nag moom su boobaa maanaam xamul jublu penku noo man rek yaa ngi xeex ak yi noo jub noo mën a jublu rek baax na su ko defee noonu ngeen di jullee waaye du ngeen toog naan dañuy xeex dañuy bàyyi ba waxtu wi passé door a julli déedéet dañuy julli dañuy julli biir xeex ba su ko defee nañ ma nee nag la ngay jullee ca biir xeex ba noona am nag xibla boo xam ne ku dal ku nekk ci gaal lay doon dangaa dugg woon ci gaal wala ci bato yi jëm maanaam ci Espagne wala yeneen réew du la teree julli de su boobaa laajteel fu penku bi jublu ba ñu la mi ngi nii nga mën a taxaw taxawal nga julli loolu la yonent bi waxoon sahabi yi ba ko laajoon ne ko waaw su fekkee dama julli ci gaal mu ne ko na nga julli sul salli qaa'iman illa an taxaafal xarqa mu ne su boobaa boo julli na nga taxaw du nga ragal lab soo ragalee lab nag toogal nga julli di junjiiru koo yaag sujjóot nga ci toogaay ba su boobaa nag bu ko gaal ga juuyee rek da ngay juuy ànd ak xibla ba fekk mi ngi jàppandu waaw moom kay da ngay da ngay wëndeelu ànd ak moom beneen bi nag mooy xiblaay daaba da nga waroon maanaam ci kaw aw fas wala bax la war a xuus am ndox te nga yëg ne bala ma koo traversé wax dëgg yàlla muxtaar mi passé te yëg naa ne su ma ko wàccee mën naa lab ci biir ndox mi wala sax ndox nekkut fi mais ay àll bi dafa bëri bukki su ma wàccee rek bukki yi tabarkàlla mën nañ maa reeree te waxtu waa ngi fi bala ma ko bala ma fee bàyyee ko waxtu yu passé charia may na la nga julli ca kaw daxa baga su boobaa nag li gën nga jubalee ko penku soo ko mënee soo ko mënut mi nga julli ni man rek bu fekkee nag moom naa naafila la mën nga koo defee sa kaw daxa ba moom nu mu jublu baax na bu jubluwul penku sax baax na ibtidaa an yonentu bi witar na ci kaw daxa ba boobaa booba sax ba mu koy def jubluwul loolu kon penku kon nag loolu tamit ci xibla yi xibla yi lu bari la kon gis nga ko de julli dafa nekk loo xam ne lu foor la moo tax sa borom xam-xam yi dem nañ ba xanaa julli kay dana wàcc ki nga xam ne bukki moo ko dàqe ci misaal mu daw yéeg ca kaw garab timis fekk ko fa yàlla dogal xam naa ko bukki dàqe ci kaw garab ba ñu tongal la moom xam naa fajar sax fan lay fekk boo amul sansa midi fekk la ñu ne kon nag ñaari waxtu yooyu fekk ko fa muy timis ak gexe ga xam na ñu wax ne waxtu woowa du ko fay Maalik ne kon daal wax dëgg yàlla du julli du fay ndax kon moo ngi nii amul ndox mum jàppee jàllar bi ko amul suusum tiimee Maalik mu ne kon du julli du fay comme ba mu fay yéeg xamut ak njàpp te xamul susum tiim du julli du fay loolu la Maalik wax waaye nag Ibnu Qaasim ne déedéet na julli ni manee foofa donte le xamul njàpp xamul tiim su wàccee fay su ko defee nag asbax moom dafa ne na fay bu mu julli na bàyyi ba wàcc fay asbax ne moom na julli na manee fa bu paree du fay kon ñeenti wax la ci borom xam-xam yi wax kon gis nga ko loolu day tekki ne julli moom du wàcc kenn fekk yaa ngi ci loolu la nga xam ne yaa ngi ànd ak sa xel ci loolu Malik nag moom boo déggee mu ne moom du julli du fay mi ngi ko sukkandiku ci xadis bi yonentu bi wax ne laa yaqbalullaahu salaata ahadikum isa ahdasa xataa a mu ne yàlla kat du nangu jullee kenn ci yéen fekkee ma nga toj le fekk maanaam jàpp tiimut mu ne comme nag ma ngi ca kaw garab ga amul suuf suñ tiimee amul ndox mum jàppee ba waxtu ya faat ko fa Malik ne ne kon du julli du fay léegi nag ñeen Ibnu Qaasim ne mu war naa julli bu paree mu faye nam manee lam moom fa ko teg mooy fi yonentu bi wax ne iza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum su ma leen digalee dara defee leen na ngeen ko manee mu ne kon na jullee nam manee foofa bu wàccee rek bu ko defee ci suuf mu mu fay julli googa ñooñu ña si des tamit loolu lañ sukkandiku moo tax ah, maanaam asbax ne na jullee nam manee foofa bu paree du fay asbax ne déeréet na bay rek ba wàcc bu paree maanaam mu fay julli ga ndax loolu la man kon nag kon xattaa ku dem ba ñu togal la yow la ñuy wax ne na nga julli kon ragal rawaltina koo xam ne yaa ngi fii dara dalul la nga ànd ak sa xel ànd sa sago kon nañu bàyyi xel ci julli yi su ko defee kon moo tax mu ne wa kullu iaadatin bépp ak baamu fil waxtu ci waxtu fa hiya moom fadlatun ngëneel la waaye wa kullu ma lépp loo xam ne def na baamu minu ci moom asalaatu julli fil waxtu ci waxtu fala tuaadu dee fut baamu minu ci moom al faitatu lu faat wa naafilatu naafila lépp loo xam ne boo ko defee dañuy wax ne demal nga baamu ji ko ci waxtu wax soo ko defee ci waxtu woo xam ne dafa passé woon nga door di ko fay dootoo ko baamooti soo ko defee ci julleeg naafila doo ko baamoo baamooti ci misaal yaa ngi doon julli dëddu penku bi xamoo woon fu mu jiitu nga julli rek daal fi nga julli ñu ay yow du penku bi kon su fekkee yaa ngi doon julli tusubaar yi démb nga di ko fay tay dootoo julli tusubaar yi parce que waxtoo passé na wala daf fekk nga doon dawal ñaari rakka njëkk maanaam ngay ngay julli tusubaar su boobaa tamit dootoo julleeti naafila ga ndax naafila xamul waxtu kenn du ko baamu kon nag lépp lu ñu wax ne ku ko def demal nga baamu ji soo ko defee ci waxtu woo xam ne wu passé la wala nga def ko ci julleeg naafila mu arrivé la ci ñaari yi benn dootoo ko baamooti moo tax mu ne wa kullu ma lépp loo xam ne tuaadu def na baamu minu ci moom a asalaatu julli fil waxtu ci waxtu fala tuaadu defut baamu minu ca moom an naafilatu naafila maanaam al alfaayitatu julli gu faat wan naafilatu ak naafila